بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaarewaat ci weer wu tedd wu mag wi yan suñu boroom mu nangul nu liñ ci def lépp ci jaamu wala ñu namm ko ci lépp lu ñu ci dal ci ay rëq-rëq yàlla nañu ko suñu boroom jéggal te defal nu koy yiw kon ni ñu ko baaxee rek dañuy njëkkateeg waxtu yi mu indi benn tomb boo xam ne dana ko indi ñu mën koo jàngat man ci jar ñu baax a baax tey nag ñu dalal mel na mbokk moo xam ne yaakaar naa ne doyoon na rek ñu ne sëriñ Abdul Xuddus Sall moom alhaji sëriñ Sall yaakaar naa doyoon na rek foofu ndax yaakaar naa barab bii mu defee waxtaan moom fi la bokk fi la dëkk kon bu ñu foofu rek mu doy waaye nañ ko baaxoo defee rek sëriñ Abdul Xuddus Sall moom alhaji sëriñ Sall nañ ko xamee fi ñu baaxoo jaarale doomu soxna yi foofu lañ ko jaarale muy lu jiitu ci dënnu jullit bi muy alquranul karim kon sëriñ Abdou Khoudous Sall mi ngi jàng alquranul karim ci benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Thierno Jaxate ci sëriñ Thierno Jaxate la tàmbalee jàngale alquran ginnaaw ba mu fa tàmbalee jàng alquran bu noppi nag mu mottali ci ko ñuy wax sëriñ mun Muntaxa Jóob mu mottali am njàngam alxuraanam mi nga xam ne mooy njàngum alxuraan mi ñu baax xam ginnaaw bi nag la dugg ci eh, njàngum français ci benn école primaire bu nekk dakaar bu ñu wax ma jëy sàll foofee la jàngee ba am saxaada al ibtidaaiya muy primaire ginnaaw bi nag bi mu jógee foofu dem na Ndar ni ñu ko xamee rek gën a yokk njàngam mu gën a kawe ci benn école bu mag boobu ñuy wax Prytanée militaire bi nekk Ndar jaar na fa am na fa juróomi at ginnaaw bi nag mu jógee fa dem dakaar ci benn euh, euh, bi mu demee dakaar foofee la amee shahada as yi muy baccalauréat foofu la ko amee bi mu ko amee nag ci la ko yàlla sunu borom baaxee mu dem al wilayatul mutahida al américaine mu dem Amérique ci benn état bu ñuy wax California ci benn euh, dëkk bu ñuy wax Santa Monica ci benn collège bu nekk foofu foofee la foofee la am ñaari at gannaaw bu nag mu bawoo fa jàllal rek di yokk njàngam dem ci beneen état bu ñuy wax Texas ci Amérique ci fu ñu wax dëkk bu ñuy wax Austin foofee la jàng ba am benn diplôme boo xam ne ci wàllu économie la aju ginnaaw mu amee diplôme boobu nag liggéey na foofa ba 2010 nag ci li ñu fii ci senegal Dakar euh, bi muy bisee Sénégal nag Dakar mu nekk euh, di jàngale ci euh, ci benn département boo xam ne ci wàllu ingénieur lay jàngale ci xismu loxo al anglisia ci loxo euh, ci loxo langu anglais kon mbokk moomu ci gàttal rek xay na bari na waaye foofu daal bokk na ci ay jaar-jaaram moom moo ñu war a defal waxtaan wi tey euh, ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ko ay tawféex te defal na ko di sant mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di jiital sunu nuyoo ci borom dëkk bi sëriñ abbas ibnu cheikh ibra faati ak ñi mbokkal borom daaru ñëpp di nuyu sunu mbokk taalibe yi ak suñu dëkkandoo yi ci daaru moxti fi may daawaree wax di mooy euh, di dolli sant sëñ Ahmad ak euh, waa muassasa bi ak sëñ Ahmadu Lamine ak ñi mbokkal liggéey bi yëpp di leen sant ak a gërëm ci fi ngeen ma woo ndaxte mënu ngeen ma woo ci barab bu wuteeg bii waaye ci biir jàkka ngeen ni woo loolu dal xel lool ñu ngi topp liggéey bi li ngeen koy def boobu yépp yàlla nañ ci yàlla defal ndam defal leen ci lu kawe seen jort ak yeneen ñi ngeen ko àndal yépp te sàmm leen tey liñ nar waxtaane mooy senegaal dëkk la boo xam ne sunu boroom dafay def ay xéwal def fi ay tawféex koo laaj mu ne la réew mi dafa nàngam wala réew mi dafa ñàkk nàngam walla mel ne daal li fi nekk dañ koo gisut walla dañ koo xamut ba at yi ci mujj mu mel ne li ñuy wax ressource minière xeetu mbell ak suuf si li ci nekk lu mel ne ay hydrocarbures pétrole walla or phosphate loolu yépp nekk ci réew mi waaye mu mel ne lim fi nekk nekk waa réew mi mënuñu ko jariñoo loolu nag lañuy jéem a waxtaane tey liñ fi am ak nan lañ yaakaar ne daal buñ fa jaaree ah, dinañu mën a jariñu ci loolu téere bii ma indaale li tax ma indaale ko tey bu ngeen ko mënee wane mu ngi tudd confessions of an economic hitman confession boo ko déggee ki koy def mooy ki nga xam ne daa day tuub defoon lu bon ba mu yàgg mu yëg ci yaramam ne def na lu mu warta def mu bëgg rëccandiku loolu mu doon def ki ko bind mi ngi tudd John Perkins John Perkins doctorat def ci économie doon liggéey dëkk bu ñuy wax Massachusetts di liggéey ci wàllu énergie ak courant ci la spécialisé wu doon consultant waaye John Perkins moomu tamit dem na ba mu yàgg muy liggéeyal gouvernement américain lu ñi ñi ngi ko jëloon ci fu ñuy wax Euh, National Security Agency National Security Agency ñoom wàllu sécurité Amérique lu ci bari ñoo ko yor waaye kuréel la goo xam ne neexul a dugg mën na am yenn ci yéen dégg ngeen turu ku ñuy wax euh, xale bi espion bi ñu fi jàppoon ci ginnaaw damay tur bi daf may kii waaw waaw nu mu tuddati waaw Edward Snowden Snowden moomu ñoom la doon liggéeyal. waaye lim doon doon na euh, ndaw ak tout tànk dem na ba gis yu ñaaw yi doon def ak yu bon yi doon def mu génn bàyyi xam naa li suñ boroom naan rek sa tajassasu am na euh, mbokkum jullit moo xam ne loolu mës na ko dal ku doon liggéeyal FBI waaye biñ ko bëggee dugal ci yooyu ne ko del raju mbokku jullit yi mu leen man loolu samay di sama diine dama koy dama koy tere indi leen aaya boobu ci la bàyyee moom liggéey liggéey boobu dem seeti lu gën a lew ndax ay jullit fi ne ñoo xam ne ñu ngi tudd ay Muhammad ñi tudd Moustapha yor ay tulli jullit ñi ngi dem Irak jël fa passeport américain di rey seeni mbokki jullit ndax dërëm moom Perkins mi lim bind nee na lim daan liggéey mooy nax ay ay nguur ak i te bu leen naxee ñoo ñu bañ a xam ne nax na leen mu bind ne liggéey moom li mu doon def mooy mu ne economic euh, hitman li ñu doon hitman boo ko déggee mooy li ñuy wax ci français tueur à gage mooy nga ñëw fay nit ne ko demal faatal ma bakkanu jàmbur bi loolooy hitman waaye moom doonul kuy rey nit maanaam maanawiyan daawul jël fetal di fetalaate wala muy jël paaka di rendiwaate waaye ni mu daan rayaatee mooy da daan naxaate bu la defalee étude wala mu gëstu sa mbiru économie yokk limu leen war a fayeeku wala mu teg la ay lebal la loo xam ne doo ci mën a génne loolu lu bari ci réew yi comme réewu Afrique yi moo ñu gàllankoor su may wax loolu sama xel dina dem ci lu mel ne programme bi ñuy dégg lu mel ne TER bi nga xam ne diggante fa nekk ak ndakaaru xanaa bu matee fanweeri kilomètre ca lay am te ñu bëgg ko fayee ko réew mi lu war a tolloog 600 milliards defe naa loolu njëgg jéggi na dayoo te solo sa boo koy xool taxul mu bari lool ci ñépp ci réew mi kon waa ji moom ni mu daan def nee na Amérique gëm dëkk jàngee fa bokk fa màggee fa doon liggéeyal gouvernement am dañ koy yebal ci gouvernement duñ dem nag ci gouvernement bu ne ñi ñuy dem mooy ñi nga xam ne dañoo am ay ressources li tax ma ubbee lii mooy li ñuy dégg fii ci Sénégal jaabante dem ak dikk tubaab yi bari nañ bu ñu xoolee Dakar ambassade bañ fa tabax genn wàll hectare la bañ koy gas boobu boo ko xoolee di nga xam ne lii du ambassade neen te defe naa meneen réew moo am fulla bu ñëwoon budul Sénégal da nga leen ne ah yéen li ngeen di tabax xanaa naru leen jàmm waaye comme ñun dañoo xaw a yaatu te laab yi ba mu ëpp moo tax loolu man ñoom ab base lañ ko tudde du baas dëgg-dëgg base waaye ñu ngi koy wax lilipad lilipad mooy feuille de nénuphar nénuphar defe naa jàkk jàkkaar lañ ko wax xobu yaatu la buy ne ci ndox ci la kii yi dal mbott yi bu ñuy dox ci biir ndox mi dañuy tëb dalee fii dalee fii liñ ci jublu mooy bu njëkk Amérique ak France ak Angleterre dëkk yooyu ñu naan empire bu ñëwee ci dëkk bëgg jariñoo seen alal dañu fay def ay baas teg fa ay soldats teg fa ay militaires waaye ñu ne loolu daa diis ñun tee ñoo def lu woyof rek yamale ko def ngànnaay yi bañ a bari nga xam ne moom bu ñu bëggee jëfandikoo ci réew mi jëfandikoo ni ñu bëggee rek te loolu sunu gouvernement yombalal nañ ko daaw defe naa 2 mai 2016 sunu ministre des affaires étrangères signé nañ benn accord de de défense ak États-Unis boo xam ne ñoom dañuy mën a jëfandikoo dëkk bi comme ni ñuy def xatar wala ñu koy def fu mel ne Djibouti ak yenn ci réewu jullit yi di jóge ci réew mi pour dal ci yeneen jullit buñ gisee réew bëri na fuñ bari base waaye nag dañ koy def ndànk-ndànk ba ànd ceeg waa réew mi loolu biñ ko defee ñu bari ci àdduna bi ñaawlu nañ ko lool lool ndax nee nañ Sénégal wala Afrique ñoom waruñu woon a nangu loolu ndax liñ jiital boobu Africom lu tudd Africom nga xam ne di def défense Africom lañ bëggoon samp ci Afrique réew muñ jub nga bañ lànk ne leen loolu duñ ko nangu Africom fi mu ne tey ma nga ñu denc ca Stuttgart Allemagne foofu la defee opération yi nga xam ne buñ bëggee xeex buñ bëggee xeex kenn ci réew mi Africom boobu lañ koy jaaree ca Allemagne loolu lépp di ay pexe yu ñuy def ngir ressources yi ñu fiy dégg ressources yi nag mën naa ñu ngi ko noppa koy doog a daloo. waaye ñoom yàgg nañ cee dox ay jéego am na benn conférence bu mu mësa dem Austin 2001 am professeur bu fa doon bu tudd Noam Chomsky ku siiw la bind lu ëpp ay téeméer ci ay téere Chomsky moomu daf ne woon 2001 ne Amérique xam nañ ne li Afrique li dalee Maroc jaar Sénégal jaar Guinée Nigéria ba Angola li ñaan bassin atlantique bi géej gi boo ko boo duggee tuuti ci biir bala ngay àgg ci lëg lëgg nee nañ loolu dafa bari pétrole 2001 loolu tàbbi na sama nopp ci Texas te liñ bëggoon mooy jóge ci dëkku naar yi ñëw fii Sénégal ak Afrique yeneen dëkk yi di ko fi jëlee te li nekk Sénégal moo nekk Gambie li nekk nekk feneen ak feneen ak feneen moo tax bu ñu xamee ne loolu am na cim réew ñu yabal ku mel ne kii nee na ñoom ni ñuy doxalee moom bu ñëwee dalay lebal dugal la ci projet dem na Arabie saoudite liggéey na fa 1974 dem na dëkk bu ñuy wax Panama dem na dëkk bu ñuy wax Ecuador yooyu ngi ci Amérique centrale dem na tam Indonésie fa julli di nekk dëkk yooyu yëpp dañoo am pétrole dëkk yooyu yëpp moom liggéey na fa moom ni muy def bu ñëwee. wax ak président bi ne ko day ñun de dañu leen a bëggoon a lebal alal ngeen liggéey waaye xam na ne moom li mu koy lebal ñoom soxlawuñ ko te ëpp nañ ko waaye dañu ne ku la mënal sañal la wala ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura ba mu demee ci dëkk yooyu bu waxtaan ak président bi bu nangoo ñoom dañ koy xëpp alal ju bari moom chef de bi ak njabootam ne leen yéen moom tàggoo ngeen ak ñàkk xanaa fii ci àddina <laughs> buñ nangoo bu ñu defee loolu nee na sama liggéey day yomb kon fa la ñu yem ak moom kooku di jariñu mook njabootam dëkk bi di wañ sa di sonn di ñàkk léegi ba loolu amee nee na moom bu fekkee ne président ba am na fulla bañ ne ko li fi nekk dama koy téyel sama waa réew nee na ñu seet beneen pexe bu booba dañu indi ñi ñu indi jackals jackal mooy chacal mooy till comme ñu ñooy ganaar yi till yi daal di ñëw till yi li ñuy def mooy dañuy jéem a rey président léegi fu mel ne Ecuador googu ma doon wax ka fa nekkoon kooku mu ngi tuddoon Roldos Jaime Roldos bañ koy fal amul ñeent fukki at bañ ko falee ba noppi mu daldi ne moom li fi amoon ñu jël pétrole réewam jël gazu réewam di ko yóbbu Amérique di ko yóbbu feneen di ko jariñoo moom day dindi loolu Jaime Roldos moom tuuti la ci teg ñu def hélicoptère bi mu doon tukkee bomb moom ak njabootam ñu faatu fa def nañ ko tam keneen ku ñuy wax Omar Torrijos bu Panama kooku tam nee ne ñoom ñi ñi mu doon liggéeyal ñoom ñoo faat bakkanam Omar Torrijos moomu kon di ko def ci réew bi mu demee nee na nag euh, Saudi Arabia ba mu fa demee foofu moom nee na liggéeyam moom yomboon na lool ndax dañoo bëggoon lim yor ndax nee na bi ñu ñëwee 1974 la wax xaw ma 73 mooy bi OPEC mooy dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo yor ñoom ñoo yor wàllu pétrole bi mu doon euh, Iran Irak Arabie Saoudite Venezuela ak am na juróom juróomeel dëkk mooy fat waaye daal dëkk juddu di benn Venezuela moom moo leen raxoon ndaxte fi mu ne réserve pétrole yi ëpp ci àdduna bi ki ci njëkk mooy Arabie Saoudite tegu Venezuela tegu Iran ak Irak noonu lañu toppante moo tax. ñoom duñ fa génn seen tànk moo tax fitna du fa jug yàlla ñu yàlla defal jàmm fii ci réew mi bi mu demee Arabie saoudite ni leen léegi liñ bëgg mooy dañoo bëgg ngeen jël seen pétrole bi li ngeen fi jaayee ñu dencal leen ko Amérique mooy pétrodollar ci lañ lu Arabie saoudite lu ñu encaissé verse ministère des finance états uni léegi ñoom ñu ne leen li ñu leen defal mooy seen dëkk bii dañ leen koy defal ay infrastructure deux voies deux voies nangam nangam tali nangam pont tabax Arabie saoudite boo fa demee moo ko Amérique doo leen xàmmee man dem naa fa daaw alhamdulillah waaye doo tumuraanke ndaxte ñi defar fee defar fii rek waaye nag loolu bu la ko nit defalatee dafay am njëg doo da nga dootoo moom sa sa bopp ci ci wet léegi moom bi mu fa demee taxawal ay projet tabaxi kër indi courant yi muy àndal transport li ñu ñuy déplacer lépp ngir mën a jël alalu naar yi yóbbu ko seeni réew moo tax ba léegi fi ne macha allah mel na ne déggoo nañ lool bu yàggul rek dégg ngeen euh, signaloon nañ leen benn contrat wu cent quatre-vingts milliards de dollars loolu yëpp day wane ne rek ñoom yoonu jaaroon wàcc ñu ko ba léegi seen diggante américains yi rattax na lool lool. donte sax dañuy wan ginnaaw yi seen yenn mbokk yi alhamdulilah kooku nag moom moo moom moom moo bind téere bi li tax ma tàmbalee waxtaan wi ci moom damaa gis ne mel na ne ñu ko xaw a nduru tuuti ñu ngi ñëw ci réew mi ndaxte am na benn xissa bu muy nettali ci biir naan uh, Jaime Roldos moom ma doon tudd dafa am ñu ñëwoon ci réewam ne dañuy jàngale tudd SIL sama internship linguistique lañ tudd xawma sama nangam linguistique ONG la waaye nekkate yoo ñoom li ñu doon def dañuy ñëw fu ñu dem ne xam ne am na petrol ñu wax ko euh, yeneen compagnie tubaab yi yu mag yi ne leen ah suuf sii day dara war a fee nekk fexe ba dandale ñooñu dañ doon espionné foofu daal ci biir dëkk ba mu amaat ñeneen ñoo xam ne ñooñu bi ñu ñëwee dañ ne ñoom ay nitu diine lañ te moom la ñu doon sax ci kaw ak lépp dañuy indi ñu ne ay prêtre lañ waaye bu ñu ñëwee ne dañuy may euh, waa dëkk ba ñam wala ñu ne dañ leen di may dara def ci luy daw seen biir buñ buñ feebaree nekkte ñoom euh, fu ñu nekk dañ leen di joxaale puce lu mel ne puce loo xam ne da leen di track fu ñu nekk da leen mën a détecter location bu nas tuuti ñu yabal hélicoptère yi ñu ne ah lii de kéemaan la ñun dañoo tawat rek gaa yi ñëw garab yi nangam faj ñu ñii ñii moom doy nañu waar ndekete boobu li ñuy pexe yépp moo doon fu nekk ak seen suuf ñu tuxal leen fa pour indi fa ñeneen moom bi mu ñëwee ñooñ da leen a génne ci réew ma bañ set wecc te lool mii senegal mel na ne euh, mucc ñu ndax ONG yi bari nañ fi lool lool lool lool lool lool ONG yi moom taarkal la am na dëkk bu ñu naan Érythrée moom ka fa ne ICS Afeworki mooy seen pré njiit ku am fulla la ONG yi da leen a génne bàyyiwu fa kenn nee na lebut ñaanut 2005 ba léegi nag mi ngi koy def yàlla nga koy suturaal mën naa am ñun mën nañoo xaw a roy ci moom tuuti léegi nag ma dikk ci wàllu waxtaan wi li may tàmbalee defe naa te coow li gën a kii bari ci wàll googu mooy xanaa wax ci tuuti ci pétrole bi ñu naan hydrocarbure muy pétrole ak gaz pétrole boo gisee mu bari coow ñi nga xam ne dafa am leneen lu ci aju du alal ji rek waaye pétrole ku ko contrôler mooy contrôler sa économie ndax oto buy daw ci essence lay daw wala gasoil ba tey noonu ñu ngi ci kérosène bi wala avion wala lépp moyen de transport li nit ñi jëfandikoo yooyu jumtukaay yooyu yëpp dañuy yittewoo pétrole waaye tamit courant électricité muy lampe yeeg li yëpp pour produire ko pétrole lañuy la ñuy jël wala carburant yóbbu ko ca central nucléaire ba mooy produire li ñëw ba fii bu dul loolu tamit usines yi nga xam ne ñooy manufacturer wala defar produit yi produit bu mu mën a doon ci li ñu wër amul lu ci mucc ci pétrole nga xam ne kon domaine économie yëpp pétrole daf fay dugal loxoom moo tax Amérique ñoom léeg am na ñu ne pétrole bi ñuy xëccoo ñoom soxlawuñu lépp sax waaye li bëgg mooy ku ne économie ku ne ñu mën laa téye am na nag réew yu ci mucc yu mel ne Iran ñoom dañoo fipp ndax ñoom 1951 defe naa bu ma jumul ci la euh, Shah ba fa nekkoon Mohammed Rida moo fa nekkoon bàyyam moo fa jiitu woon ba fa bàyyam nekkee ba mu yàgg ñu teg ko fa iranien yi indi ku ñuy wax Mohammed Musaddah Musaddah bi ñu ñëwee ni mu def dafa nationaliser pétrole yëpp boobu bri kii yee fa nekkoon compagnie bi ñu tuddee fii BP wala British Petroleum. jeune di wàllu fa fa kii biladu Faris ñoom ñoo ñoom ñoo yoroon foofu pétrole bi Musaddah bi mu ñëwee lépp la nangu 100 pour cent nationaliser ko ndax ñoom ñoo ko moom. soxlawuñ ci 10 pour cent soxlawuñ ci seen pétrole seen alal la mu lew leen dem ñu bëggoon koo jëfandikoo ci ni mu leen neexee bi ñu ko defee fi saasa tubaab yi daal di mànkoo comme ñiy jënd pétrole ci àdduna bi bariwul daal ne pétrole Iran dafa xonq pétrole rouge lañ ko tudd deret bu ko kenn laal mooy ni naan ay jamaa nangam ak jamaa xaw ma leen du sang daal ne pétrole rouge la bu kenn jëflanteeg Irak ci wàllu jënd ak jaay. navire anglais yi ñëw wër pont ba seen bato yi ba kenn bër bi ba kenn du génn Tehran mënuñoo dem mënuñoo dikk biñ toogee tuuti ki nga xam ne moom moo jàngal ñi ñëpp moo doon wax liggéey ku tudd Kermit Roosevelt doon sëtu beneen Roosevelt bu doon président kooku lañu fa yabal bi mu ñëwee nee na damaa indaale alal ju bari jënd ñi nax ñi jaxase ñi féewale ñi ñu jékki-jékki ñaa ña ngay sànni xeer fee fii ngay toj bañ daaneel mos musaddax moomu rey fa juróomi junni ci ay bakkan ngir pétrole loolu lañ def Iran biñ ko defee dawalaat nañ tuuti indi Shah mu leen defal liñ bëgg jox leen liñ bëgg Iran nekkal leen ci golfe bi waaye ba imaam Khomeini rahmatullahi alayhi suñu borom dimbalee ñu ko taw feexal ñu ko indi ko mu ñëw 1962 ci la commencé discours am yooyu di dal ci chat bi wax ko lu bon xas ko daal di dëggu ci lim nekk ba suñu boroom defal ko ndam fukki at ak juróom-ñaar ñu jot ci réew ma bañ jotee ci réew ma yi defaat lañ war a def rek téye seen alal moo tax Iran macha allah yàlla leen yàlla sàmm te mose leen ci pexey noonu. ñun nag suñu pétrole bii ñuy dégg dafa mel ne lu bees waaye Ousmane Sonko ci téereem bu mu bind fan yi mi ngi ciy wax naan am na benn géologue bu tudd Omar Dia am na lu mu ci Éthiopique benn magazine di ci wax histoire pétrole senegaal nee na 1927 doon nañ gas ay teen fële ca Dakar teeni ndox fekk fa bitume bitume day xaw a mel ne goudron waaye fu mu am pétrole am na chance su am foofu mën na faa am fa lañ euh, fa lañ nekk gas fa ay teen 1927 boobu euh, AOF la Afrique gi français yi ñoom ñoo fi nekkoon ñoo fi nootoon ñoom ñoo doon def kii yooyu biñ demee ba am na compagnie buñ naan. Euh, ci kii la tuddoon bureau des recherches pétrolière BRP ñoom ñoo fi njëkk def gas fi pétrole doon xool ba xam am na fi 1955 am beneen bureau bu ñu naan mission de pré-reconnaissance pétrolière MPP ñi doon nañ góorgóorlu ba fële ca Canaba wetu Thiès gas nañ fa teen boo xam ne 3 3 kilomètres 400 la 3400 mètres la xóote teen boobu waaye gisuñu fa dara ginnaaw bi 1952 ak 61 am na société africaine des pétroles SAP bu fi ñëw ñoom it dañ doon wër rek di làmbatu ba xam mën nañ ko fee gis gas nañ fi fukki teen teen bu nekk xóotee ne 2 kilomètres 2000 mètres waaye teen yooyu yëpp fekkuñu fa dara ñoom ginnaaw bi am na teen buñ gas euh, jam ñaajo tuddee ko DN2 mooy Diamniadio 2 daal teen boobu bañ ko gasee en 1959 fekk nañ fa 10 000 mètres cubes 10 000 ci pétrole astafurlah gaz 10 000 yooyu lañ lañ njëkk a gis ci hydrocarbures ci réew mi muy 1959 léegi ca njëlbeen nga 1960 tamit ca ñaajo ba tey am na ten bu fa duppe woon DN4 mooy Diamniadio 4 rek bañ gasee teen ba fekk nañ ca teen boobu doon na euh, doon na génne moom 10 mètres cube bis bu ne te génne na ko loo toll at ak genn wàll teen boobu bi mu euh, loolu bi bi ko dajalee mi ngi tolloon ci 5000 mètres cube ci pétrole 5000 mètres cube yooyu société africaine de raffinage bi ñu xam SAR moom lañ ko jox ñoo ko denc ñoo ko raffiné stocké ko loolu nag diggante bi bari nañu fi gas waaye euh, dañuy gas ba sonn duñ gis dara rek Koungheul ca Casamance Koungheul ak Casamance wut nañ ko fa tamit doon nañ ko fa gas waaye gisuñu am na teen bu ñuy wax Balandine boo xam ne xóote woon na 4 kilomètres foofu it bañ gasee fekkuñu fa dara total mi ñu xam tey amoon na compagnie bi tudd compagnie pétrolière total Afrique de l'Ouest ñoom it bañ fa demee doon nañ fa yëngatu ñu jox leen fa dix-huit mille kilomètres carrés dix-huit mille kilomètres boo boo ko bëggee xam ci ay hectares da nga koy multiplier par cent rek defe naa du war a sori yéen mathématiciens yi cent wala un million loolu xam na daanaka ab dëkk la. dollil nañ leen dollil nañ leen ci 6500 kilomètres carrés offshore offshore bu ñu ko waxee mooy lu nekk ci géej gi rek mooy lu nekk ci géej gi BP mi ñu doon wax sànq nga xam ne ñoo defoon njombe yooyu Iran ñoom nekkoon nañ Gambie di dafa jéem a am ñoom lu mel noonu am na compagnie bu ñu doon wax tam Exxon New Jersey Exxon New Jersey boobu. Exxon mooy Esso rek compagnie bi ñu doon bind fii Esso xaw ndax mu ngi am ba léegi ci réew mi ñooñu doon nañ fi wut pétrole tamit Guinée Bissau ci seen diggante daal ñooñu ma fi tudd ci diggante diir bu gàtt gas nañ fi lu tar toll juróom-ñett fukki teen mu dikkee leen fukki 10 milliards de francs CFA waaye teewut ñuy ñuy kii rek ñuy gas te mënuñoo gis doon nañ jéem waaye xam naa dafa jafe woon gis. biñ demee nag ba 1964 la euh, Total muy COPETAO ba moo demoon compagnie pétrolière Total Afrique Occ de euh, Afrique occidentale ay hollandais ci lañ euh, def benn plateforme pétrolière ci géej gi dañ faa tabax loo xam ne bu ñu demee danañ fa mën a nekk dëkk fa di gas comme ñi fi dellu siwaat fi ne ñu bari loolu lañ def dañoo dem ba ca biir géej ga nga xam ne fii kenn du leen kenn du leen sonal. loolu it leneen liñ ci jublu mooy fu mel ne Nigéria bañ fa demee di sonal nit ñi am na ñu fa jóg ci ñoom ndax ñoom fu ñu ñëw lu ci ëpp du ñëpp nag waaye li ci ëpp dañuy polluer environnement bi ci limal ko indi fa ay feebar bàyyi ko fa yóbbu alal ja li ci des nag seen yoon nekku ci bi ñëwee Nigéria am ay gone yu am fulla am Pastef ñoo ñëw du ñoon ay jullit de ñu ngi tuddoon Mende lañ tudde woon seen bopp mu ngi mooy Movement of Emancipating the Niger Delta ñooñu bi buñ ko defee di jàpp ci tubaab yi ci lañ ne ñoom kat jéeri ji moom buñ ko mënoon sori mooy gën ci ñoom ci lañ dem ci géej gi moo tax offshore fi mu moo leen gën a ndax kenn du leen fekk di leen sonal ndax fi ne boo ñëwoon fii toolu maamu jàmbur bëgg fee tàmbalee gas mën naa ñëw ne la ah yow kat sëñ bi fii ngay gas moom maa ko war a bayee wala nangam moo tax ñoom léeg offshore bi sax moo leen gënal kenn bañ xam li ñuy def ñu nekk ci loolu di seet petrole total boobu bi mu bi mu ànd ak hollandais yi ba avril ci lañ gis fële ca Casamance lu ñu naan Dôme Flore mu ngi nekk suñu diggante ak Guinée Bissau Dôme Flore boobu 100 millions de tonnes moo fa nekkoon ci pétrole yoo xam ne mën nañ ko exploiter ci 15 ans loolu mooy premier gisement. bu am solo bu ñu njëkk a gis ci Sénégal Sénégal bu ngeen fàttalikoo ca at yële ca gannaaw sax Sénégal ak Guinée Bissau doon nañ ko xëccoo ñoom ñaar kii naan maa moom lii kii naan maa moom lii ba ñoom ñaar dañoo créé benn agence boo xam ne mooy saytu loolu ma nga dakaar Sénégal defe naa ñëw moom 80 pour cent yi Guinée Bissau moom 20 pour cent yi waaye pétrole boobu amalu leen woon njariñ ndaxte da dafa diis ba ñaan euh, light sweet crude dafa ak crude dafa am ak heavy heavy crude mooy bu diis bi pétrole lourd la te boobu neexul a exploité ndax dafa bëri ay ay composants chimiques yoo xam ne bala nga ko raxas danga nga ciy sonn te génne ba day metti ñu daan ne lii daal ñun ñu ko génne ndax boobu baril pétrole bu ñu ne baril pétrole benn baril pétrole mooy 160 litres bërigo pétrole du 100 litres 160 litres la gën a jege boobu baril pétrole la ngi jar 3 dollars. 50 cents xam naa boobu ca jamono yi warut a sori téeméer ak ñeent fukk te liñ soxla woon pour génn pétrole bi 50 milliards la ñu xam ne loolu kon kiiwut ci ñoom ñu bakko fa. léegi bi doxee di dox ba eh, ci at yi mujj ci nguuru Abdou Diouf muy 1999 am benn compagnie bu jógee Amérique bu tudd Venco International Venco moomu ñoom amoon nañ licence bu leen kiy jox Petrosen muy société national pétrole Sénégal. ñu amoon lu ñu fa am bloc bu tudd dakaar offshore deep offshore moom mooy rek ci géej ci géej gi deep mooy lu xóot a xóot rek profond lañ koy wax wala lëgg ca lëgg-lëgg géej gi lañ leen ko jox bañ leen ko fa joxee ñoom nee nañ foofu yaakaar nañ ne gaz ba fa nekk doy na diggante fii ba Europe léegi ñoom ñu ne woon dañuy def benn euh, pipeline wala gazoduc benn euh, tuyau boo xam ne fii lay bàyyeekoo ci Sénégal dem ba Europe Espagne jaar Mauritanie ak Maroc pour mën a euh, alimenter européens yi ci gaz defe naa loolu xam naa buñ ko jëmale woon boori Malek ñoom Burkina Faso it ñoom it duñ bañ waaye comme ñoom seeni mbokk lañu njëkk a xalaat buñ ko jëlee fii li ñu njëkk a def mooy génne ko réew mi léegi Venco moomu ki ko moom mi ngi tudd Jean Van Dyke Jean mu nga dëkk Oklahoma moom géologie la jàng ci la def doctorat xam naa gars yi nekk fii itam Cheikh Anta Diop mënu leen defe naa waaye comme jin gars yi léeg-léeg américains yi leen gën a saf Jean Van Dyke moomu moom nee na bi ñëwee Gabon la njëkkee bi ñu demee Gabon ñu jox ko fa lew ci géej gi daal maanaam bloc bloc bañ ko jox mu jaayee ko total la ko jaay moom daa leb bi muy bi muy jënd loolu amuloon lu mu ko jënde daa ñëw bi mu xaalisam jeexee nee na ma leb dolli ca ba mu ca mu dikkee ko 10 millions de dollars defe naa loolu xanaa warta sori 6 milliards mu daal di koy jaay nee na bi ma ko jotee waa woo ma fay ma ci 150 millions de dollars versel ko ko ci benn compte bu nekk Bahamas muy paradis fiscaux yi ngeen di dégg ay Bahamas ak Îles Caïmans fi nga xam ne ku bañ a fay taxe mu ne fay ma ci benn dërëm lemp kooku beneen muskil a ngoog foofu beneen problème a ngi foofu ndaxte dañuy ñëw jënd fi loo xam ne dañu cee war a fay galak wala impo wala tax bu ñu ñëwee ñun ñu yem ci ñàkk leen fay fayloo impôt waaye yenn dañ leen jox exonération sax ne la ah yow kat da nga fay créer ay emploi te emploi yi nga fay indi la yàlla xam doy na ñu nekk ak ñoom ci loolu rek tabarakallah léegi euh, Venco moomu moom de bokk na ci ñi nga xam ne jox nañ leen euh, ci ressources pétrolières yi bi ñu demee ba 2003 am na organisation bu ñuy wax United States euh, Geological Survey USGS lañ tudd dañoo defoon benn évaluation nga xam ne dañoo xool pet hydrocarbures yi ci àdduna bi yëpp fu mu nekk waaye ñu ngi ko commencé ñoom seen dëkk ñun loolu defe naa ñun ñoo ko war a njëkk a defal suñu bopp bala ñoo xaar kenn ñëw naa ñun li ngeen am ñu seet xayma natt ba xam ñoom liñ ñu wax noonu la demee ak nu mu toll ak fu mu nekk loolu defe naa war nañ ko xam-xam bi defe naa mi ngi fi léegi ñooñu bi ñu defee bi ñu defee seen gëstu yooyu ñoom waaye USGH li ñu wax mooy nee nañ Sénégal li fi nekk ci pétrole nee nañ en moyenne deux virgule trois cent cinquante millions de barils ci pétrole la ak dix-huit milliards sept cent cinq millions ci ay euh, cubic feet mooy pied cube ci gaz ak cinq cent million millions de barils ci liquide de gaz naturel moom la ñu liquefied natural natural gas loolu xam naa danaa ñëw ci chiffre bu dee volume gi mën naa bañ a kii ci yéen waaye bu ma demee ba ci kanam naa indi njëg gi ngir ngeen xam volume yi ni mu war a toll ci ci ci ay dërëm biñ demee ba 97 fi ñu naan Gajaga fii ci Jandeer am na gaz bu fa feeñ 97 gaz boobu waa Petrosen ñoom ñoo ko génne ci alalu sénégalais yi lañ ko génnee ci lañ seet ba gis ko jandeer googu am na ci am na kenn kuy liggéeyee ci ñu ko jox nee na foofu 10 milliards de mètres cubes ma ngi fa ci gaz Sébikotane wetu Thiès région de Thiès ba loolu amee niñ defati rek ñu jaarati fañ daan jaar signal ko benn compagnie gaz bu nekk Texas Houston tudd Fortesa ñu ngi leen ko signal 2004 par décret présidentiel numéro 2004 851 le 5 juillet ñoo ñu am autorisation wu exploité ko def ci lu leen neex ñu jox leen 70 pour cent ñun sénégalais yi ñu jox ñu 30 pour cent buñ ci dee jot ndax léeg-léeg seen comptable yi aw am na fu ñuy jaar boo xam ne boo xam ñu ne ah ñun kat nangam dépensé nañ nangam ren dañoo perte léegi ñoom 70 pour cent américains yi Houston yooyu lañ ko jox. ñi ngi fii ci dëkk bi nag xaw nañ fee am diir biñ demee tuuti ba ci euh, Macky Sall mi bi mu fi nekkee mooy président bi fi nekk waaye jiit na ko sax léegi dañ ko def ay lew jéeri ji ak géej gi lépp mi ngi nekk 18 bloc lañ ko def bloc yi ñu ko def sax am na ñu bari ñu xam ci wàllu pétrole nee nañ dafa xaw a yaatu ba mu ëpp ndax mënoon nañ koo gën a tuuteel waaye ñoom dañ koo yaatal def nañ ko 18 bloc ci géej gi diis moo fa nekk fukk ci jéeri ji juróom-ñett ñoo fa nekk fukk yi ci géej gi moom lépp joxe nañ ko te lépp ay euh, doxandeem lañ ko jox ay tubaab suñuy noon daal ci gàtt ci wet ñoom lañ ko jox juróom yi ñu ñu jox ko fii nag li ci wàll géej gi ñu jox joxe nañ juróom yi mu des euh, ñett li ci wàll jéeri ji Jurbel fi ne dañ ko dañ ko tàqalee dañoo def Louga Diourbel Saalum Casamance bu Diourbel bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne toll na ne 17265 kilomètres carrés defe naa ñun ñii duñu war a sori ci biir bu Louga bi mooy bi ci gën a yaatu boobu 26849 kilomètres carrés la ñu ngi ko jox ay tubaab yu tudd Black Stars Energy defe naa Irlande lañ lañ war a bàyyi ko bu Jurbel bi ñii ñu ngi ko joxoon am na ñu ne nanguwaat nañ ko ndaxte matewuñ liñ laajoon ndaxte dañ ne képp koo xam ne jox nañ la da nga war a am moyen financier et technique da nga war a am xarala gi mën koo génnee mën see liggéey ba pare am koom boo xam ne mën ngaa dem jënd ki yéeg lépp matuwaay yëpp dafa war a kii daje ngir ñu mën la koo jébbal waaye nag am na mel na ne ñoo xam ne ñi ngi leen koy jox te waa wanewuñ dëgg-dëgg ne mate nañ loolu 2014 bii ñu génn am na compagnie bu ñu naan Capricorn Sénégal Capricorn buñ mënee wax ci kii compagnie bu tudd kenn énergie moo leen moom doomu compagnie boobu la daal maanaam doomam la ñoom ñoo leen moom kenn énergie boobu ñi ngi basé Écosse Edinburgh Edinburgh lañ koy wax am nañ Londres tam baas ñoom nee nañ 94 découverte bi ñu def Sénégal astafurlah 2014 mooy découverte bi gën a mag ci àdduna bi. loolu ñan ñoo ko fi dégg fii 2014 Sénégal découverte gisement pétrolier bi gën a rëy ci àdduna bi 2014 Sénégal lañ ko gise compagnie écossaise waaye bu journal jotee loolu duñ ko waxtaanee ña nga ca làmb ja ña nga ca football ba théâtre loo xam ne day nelawloo nit ñi xam nga lii boo bëggee information bu jariñ nit lii mooy information waaye duñ ko def li ñu def mooy loo xam ne rek soxlaal nit ñi ci yeneen ak yeneen te loolu day indi beneen wàllu boo xam mooy wàllu pom yi li ñu naan comme arène nationale ak yu mel noonu fu mu am dañuy yokk jumtukaay foowukaay yi ngir nit ñi mën a bañ a tàll lijjanti leneen li li ñu war a lijjanti ñoom loolu bokk na ci seen i pexe nee nañ ñoom loolu ñu gis foofu waa waa Capricorne waa kenn kenn lañ tudd sax Capricorne dañ ko tuddaale noonu rek ba dugg ci dëkk bi 3 milliards de baril de baril de petrol la ak un milliard de baril de gaz trois milliards de baril de pétrole boo ko doon xayma fi mu ne baril pétrole benn baa ngi jar cinquante dollars cinquante boo ko multiplier par trois de baril dalay jox defe naa du war a sori ñii kii cent cinquante milliards xam nga loolu xaw naa takku ci ay dollars nga multiplier cent cinquante milliards yooyu par six cent muy CFA bi muy quatre-vingt-dix mille milliards de dollars de CFA yoo xam ne ñun ñoo ko moom. kooku liñ ci mën a liggéey defe naa bari na li ñuy jéggaane ka lebi ak ñaani mi ngi ci réew mi quatre mille milliards yooyu ci ñaar walla ñetti teen donc muy benn compagnie ñoo ko moom te ñooñu bañ ko jëlee dañoo demaat seetaat seeni naatongo américain américain ak anglais yi moom comme ca rek soow ñu tudd ConocoPhillips ab seq kook ak australien yi ñaan FAR Limited ñoom ñoo seddoo ñaari kii yooyu teen yooyu benn bi mu ngi nekk euh, Rufisque Sangomar beneen bi nekk Sangomar offshore deep am na ñeneen ñu naan Cosmos énergie xam naa yéen a ngi leen dégg ci kii yi nouvelles yi Cosmos énergie ñoom ña nga baase Dallas ñoom lañ jox teen euh, kii bi bloc bi ñu naan Gëmbal Gëmbal 1 Gëmbal mi ngi nekk ci wetu Ndar frontière ndax territoire euh, loolu defe naa dama cee fàttee dikk ci début bi tàmbali njëlbeen gi territoire maritime sénégalais quatre cent mille kilomètres carrés la li ñu am si géej gi ci la chinois yi di napp ak yenn saa yi russe jaar feek seen bateau nangam sangam jël si te kenn du leen mën a surveiller quatre cent mille kilomètres carrés yooyu kon mat na suñu territoire terrestre deux fois doublé na ko ful na ko ñaari yoon loolu mooy li ñu am ci géej gi léegi li ci nekk lépp Sénégal ñoom ñoo ko moom buñ ko bëggee jariñoo buñ ko bëggee maye it ñoo ko moom bu ñu ko bëggee taalit ba tey kadalik ñoo ko moom boobu boobu Cosmos Energy gis nañ fa nee nañ seize milliards seize mille milliards de mètres cubes seize mille milliards mooy seize trillion lañ koy wax bu dee français billion milliard billion billion mooy mille milliards seize mille de pieds cubes lañ fa gis ci gaz loolu man bi ma gisee dama ne waaw lii moom bari na lan la war a toll ci gaz bëgg a xam nu mu toll bi ma defee recherche ma gis ne Israël fan yi ci ginnaaw ñoom dañoo gis li yàlla di dogal gisement bu tolleek nii kemme kemme boo xam ne ñoo tolloo ñoom seize seize seize mille milliards de pieds cubes yi lañ am ñoom nee nañ seen bos bi ñu ko xaymaa quatre-vingt-dix milliards yooyu de dollars la ba tey quatre-vingt-dix de dollars safrula quatre-vingt-dix milliards de dollars yooyu Israël nee na ñoom mën na leen yor ci buñ ko bëggee jaay mën nañ ko jaay waaye buñ ko bëggee téye seen électricité mën na leen yor juróom benn fukki at ak ñaar 62 ans autonomie duñ soxlaa jënd wala ñuy fay courant 62 ans te Israël boo xoolee li ñuy consommer ci courant ñoom ful nañ ñu juróom-ñaari yoon Sénégal ñu ngi ci 3 milliards de kilowatts ñële ñu ngi ci 20 milliards de kilowatts Israël moom la ñuy consommer par an dëkk ba yëpp kon loolu bari na. Cosmos nag niñ def bañ gisee kii bi ñoom it dañoo dem jox ko beneen compagnie bu ñu naan British Petroleum menn mi rek lañ delluwaat ndaxte compagnie yëpp bu ñu leen joxee dañ dul am doole léeg-léeg mën koo jariñoo wala ñu exploité ko moo tax ñoom biñ euh, delloo dañ ko bokk ak British Petroleum léegi British Petroleum it ñoom it loolu biñ ko biñ ci jotee bëgg nañ ba fu bëgg mën a yam ndaxte ñoom lii la ñuy wër te mënuñu koo am permi yi nag ab Ablaye Wade bi mu fi nekkee moom diiru bu ne fukki at ak ñaar juróom la ci joxe nguur gi fi nekk bi ñu ñëwee nag ñoom daanaka li fi nekk ci ñeenti at lañ joxe li fi mujjoon te defe naa dégguma benn sénégalais bu ñu fi tudd te am na leneen lu ñuy wax boo waxee ñu ne nangam sénégalais de ah mënuñu ko xamuñu dañuy wax rek nàngam nangam sénégalais moo ne day ñi fi nekk defe naa ñii liñ leen defal buñ ko defaloon sénégalais ñu def li nga def jël kayit yi dem ci keneen jox ko ko waaye lu raw loolu am na benn doomu Sénégal boo xam ne ci réew mi la jànge ñu yóbbu ko daare kokki ba mokkale fi alxuraan mës sa toog ci ay banc amul baccalauréat ki doctorat amul MBA jàngul français. boo xam ne moom créé na compagnie pétrolière am mille neuf ci ci ci année quatre vingt yi ba mille neuf cent quatre muy Alaaji Jiin Mbay bu Louga mille neuf cent investir na trois milliards ca alalu boppam ju lew ju dagan def ko ci recherche pétrole tuddee compagnie bi société sénégalaise pour la recherche du pétrole ca póotu tali ba dafa dem ba ca géej ga fa teen ba nekkoon ñi fi indi woon ay canadiens lañ canadiens yi bi ñu gasee Alaaji Lamine Lo mi nga xam ne moo doon directeur général bi ancien gouverneur de Louga moo ma nettali li ci làmmiñu boppam nee na gas nañ 3 kilomètres ci suuf bi ñu gasee 3 kilomètres ne leen fii de ndox lañu fi gis pétrole nag du loo xam ne day randu ci ay fukki at ak ñaari at loo xam ne ay millions d'années lay jël pour former wu li ci suñ kanam mi ngi suñ kanam nañ xool ba xam Louga wala Pout wala feneen wala fañ ko doon seet ci at yi di ñëw duñ ko fa dégg wala kon doomi Sénégal mën nañ ko am nañ yéene gi ndaxte comme moom moom moo màggee ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi def loolu fanweeri at ca gannaaw ñu ñëw deux mille dix-neuf lañ ne xaw ma deux mille dix-sept ren bi ne ñu Sénégalais mën koo def tam am fi ba pare kon loolu nañ ko buñ ko déggatee nañ xam ne loolu du wax ju wér. ñii biñ leen joxee seen pétrole bi ñu def li ñu def mënuñu koo jariñoo léegi li ñu def mooy dañ ko sous-traité rek farmaatu lañ koy wax wala affermage bu dee tubaab mooy lan ma jox la liggéey bi mënoo koo def nga seet ku la ko gën a mën nga ne ko ah sëñ bi ko damaa bëggoon lii moom lottu naa ci loolu nga dimbali ma ci jox leen ko ñu daal leen yi liggéeyal liggéey bi léegi bi ñu defee loolu kon BP muy British Petroleum moo jëndaat ay action wu ñi yoroon ki bi muy muy euh, pétro pétro kii bi ngeen dégg noonu Petro-Tim lañ ne ko nekk après mu nekk Timis Corporation ndax Petro-Tim lañ ko jox Petro-Tim daal koy jaayaat Timis xam nga loolu moom daanaka rek <laughs> moom téewul kii bi dañ ko ko jox rek mu jaayee ko Timis Timis moom moom moo ko jox Cosmos Cosmos moo indi bii bi man de bu ñu ma joxoon kayit yi mën naa jaay jaay de xawma lan laa mënut waaye <laughs> mën naa mën naa jaay boobu léegi ñoom lañ ko jox biñ leen ko joxee ñu dem ci BP BP lan leen defal ci loolu ñu leen jox. British Petroleum jël 32 virgule 49 pour cent wu loolu jugement yi Mauritanie ak Sénégal ñoom ñu bàyyee leen li ci des bàyyee leen 32 euh, virgule 51 pour cent Petrotim ñu jox ko 25 pour cent moom mi ci deful dara ci liñ gis wala liñ xam euh, Sénégal nag Petrosen ñu bàyyee leen 10 pour cent mooy ñu neti di ñun ñooy xanaa monsieur 10 pour cent. ñu bàyyee ñu di ndax 10 pour cent yooyu may wax mu ñëwaat da nga xam ne contrat minier yëpp mi ngi ci code minier bi lañ ko bind ne état wu Sénégal lu ñu fi am ñoom 10 pour cent lañ ci soxla soxlawuñ 90 pour cent ci des waa Texas ak waa Dallas ak yeneen kii xam naa ñoom ñoo ñu ko gën a gën a yittewoo léegi pétro pétro kon noonu lañ séddalee mbir mi bi ñu defee loolu ba pare ñoom bii BP ci li leen Cosmos defal jël nañ cash 916 milliards euh, millions muy daanaka 1 milliard de dollars jox ko ñële jox ko waa Cosmos la leen BP defal mu ngi seen site web su ngeen boo demoon site web bu BP internet nga xool date bi 19 janvier 2016 li may wax ma nga ca fa laa ko jëlee seen sit web directement laa ko jëlee jëlee ma ko ci beneen beneen source ak li ma doon wax sànq ci kenn tamit ñoom ndaxte léeg dañuy taayale def recherche man mii xawoon na ma cee dal waaye may dégg tur yi boo ko googalee rek. boo ko recherché lu bari ci tur yi mën na laa indil information bi lu ci bari am na ñeneen keneen kuñ naan euh, léegi BP kon gàddul na euh, Cosmos daanaka un milliard de dollars la leen jox cash ci njëlbeen bëreet te defaguñ dara ba pare BP gàddul na leen nee na di leen jox bonus boo xam ne baril pétrole buñ jaay mu mu fay leen ci deux dollars ba ba ñuy àgg. un milliard de baril loolu bu ñu leen ko defee kon defe naa mooy deux milliards ak un milliard yi ñu muy trois milliards te loolu ba tey Sénégal gisaguñ ci fistin ndax lu mel ni am na Uganda Uganda ñoom ba mu fa amee ni def ñaari tubaab seqante seen biir ñu jox leen pétrole bu yàggul def na ñeenti at wala juróom ci ginnaaw muy Tullow Oil ak beneen compagnie bu ñaan HOGL euh, damay fàtte nu mu tuddati bañ leen ko jaayee ñoom dañ leen a taxé 30 pour cent ne leen ah comme yéen da ngeen di ñëw ay doxandéem yéen ngeen rek ñu yaatal leen léegi fay la ñu 30 pour cent impôt muy 400 millions de dollars tubaab yi lànk na duñu leen fay ñu yóbbu leen tribunal gagné leen ñu dem tribunal Londres ñu gañewaat leen fu ñu àttee waa waa réewu Uganda dem ba mujj moomee moomee yëf kon loolu Sénégal defe naa war nañoo jàng tuuti foofu ci Uganda ndax ñoom li ñu amoon teel nañ ko seen bopp. am na tam beneen compagnie bu ñu naan euh, Tend Oil kooku ku ñu naan euh, Ovidu moo ko moom beneen roumain la fi mu ne kooku ma ngi ca kaso ba waaye am na fi licence te ñu ngi ko tëj 12 ans ak 7 mois te li ko tëjee mooy fraude corruption ak blanchiment d'argent xam naa moom moo ci gën a yey sénégalais yi boo demee. kon pétrole bi bari na fi lool waaye day defe naa téye ko. mooy li ñu war wala ñu jéem ci jariñ waa réew mi beneen kii bi ma bëggoon waxtaane ci wet mooy ndox ndox moom dañ koo yàpp miin ko waaye lu fi bari na Sénégal bokk na ci réew mi ëpp ndox ci àdduna bi ci àdduna bi laa wax waaye li ñuy gis mooy li ci kaw mooy dex yi dex gi dañuy gis dex fleuve Sénégal wala Casamance wala Gambie wala loolu loolu nag moom mooy li ci kaw rek loolu bu ñu ko xaymaa ci ci ci ndox fleuve Sénégal vingt kilomètres cubes la benn kilomètre cube ndox moom mooy benn kilomètre cube mooy un milliard de mètres cubes un milliard ndox mooy mille milliards de litres junni milliards ci ay litres mooy un de mètres cubes Sénégal nag fleuve bi dex gi vingt kilomètres cubes la. ma nga bàyyee ko comme ni nga ko xamee fële Fouta Djalon ci ci montagnes yi Sénégal dañ ne ñeenti dex ci Afrique. muy Sénégal niil orange ak Niger defe naa la wax bu ma juumul ndax Niger ak Sénégal ñoo bokk fu ñu bàyyeekoo loolu bokk nañ ci tour tuddoo li lañ leen tuddee ci Afrique ci àdduna bi xam ci Afrique waaw ndaxte fañ nekk saa su ne mi ngi taw ndox du fa manqué daanaka te ndox moom mooy nit comme ni ko suñ borom waxee rek eh, ci alquran wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy wa qarana kulla dabatin min ma' ñaar yooyu wax nañ ko ci ndox ndox moom it bu wàccee du yam ci kaw day seet dugg ba yi ñaan nappe d'eau nappe phréatique wala aquifère yi aquifère yooyu am na bi nga xam ne moo ci gën a jege ñu naan ko réseau superficiel yi boobu mën na soixante-quinze kilomètres cubes kon boobu ëpp na dexu Sénégal gi ñetti yoon te gisuñu ko daanaka mën na ko ñetti yoon am na boo xam ne cent kilomètres cubes la am na boo xam ne cinq cent kilomètres cubes la ñett yooyu boo leen boolee day mel ne ak leneen li fi nekk ci ndox dana jege 700 kilomètres cubes ci li fi nekk ci ndox 700 kilomètres cubes nag ni ma ko xaymaa bu ñu ko doon séddale àdduna sépp ku nekk ku fi nekk ci ci kaw suuf da nga am 100000 litres d'eau 100000 litres d'eau nag defe naa mooy 10000 fukki junniy butéelu Kirène 10 litres ci àdduna bi kon loolu lañu fi am ci ndox te xamuñu ndaxte lu ci bari lii lii lii ma doon wax maa ngi ko jëlee ci document FAO bu tudd Aquastat nga xam ne dañu xool ndoxu àdduna bi fu mu nekk dañuy mën a dem ni ñuy rajoo nit la ñuy rajoo suuf si dañuy ñëw nag naan la ñu ngi seet waaye li fi nekk daana xam nañ Soudan gee boo giseen guerre ba fa amoon bu yàggul bañ nangu Soudan du Sud lu ci bari ressources yi la soxla woon nañ dëkk ba xaajale nañ leen tas ko bàyyi ñii fii bàyyi ñii fii ba léegi ñu ngi xeex di reyante di rayante seen biir yàlla ñu yàlla musal ci loolu li may mujjee ci euh, wàllu ressources yi mooy zircon am na yeneen ressources waaye xam naa jot gi duñ ko may dama bëgg a def kii taxliix mu wax tuuti zircon bi ñu bari ñu hmm? des na waaw waaw alhamdulilah zircon bi bu ngeen koy dégg ñu ngi koy day day méta minéral la boo xam ne mi ngi nekk fële ca li ñu Grande Côte ñoom nee nañ boo génnee Kayar dem boori Kayar ba ngay àgg pootu 106 kilomètres de long fa la nekk sur 3 kilomètres de large li leen fa jox. war naa jege euh, quatre cent quarante cinq kilomètres carrés muy quarante quatre mille cinq cent hectares lañ leen jox loo xam ne dañ leen ko jox ci mbeex mi ñu ciy jëfandikoo nu leen neex boo waxee nag ñu ne dañuy indi emploi waaye tuxal nañ fa ay nit bu ngeen di dawal ci tali bi di ngeen gis am na benn dëkk bu bees bu ñu tabax foofu booy waajee dugg Pire la defe naa ñooñu fa lañ tuxoo ñu ñëw foofu ñoom ñu leen fi jox alal jooju pour dédommager leen waaye defe naa liñ ñàkk moo ëpp liñ leen jox. am na tam ay cantines yu nekk buntu ngaay boo fay dugg cantines yi dañ cee bind ne don de GCO GCO ne nañ compagnie moo ko may ñooñu waa ngaay kantine yi xanaa dañoo waroon wax waa ngaay ñoo may mine bi lee ñoom koy joxaat leen ci asaka <laughs> waaye dañ ne tubaab yi ñooñu may cantines yooyu xam nga loolu tam war na fee jóg ndax da ngay gis ku indi poubelle wala camion nangam ñu daal di indi délégation daal di fotow daal ne may nañu nangam xale yi taxaw léeg ñu way léeg ñu fecc te loolu lépp mën naa mën naa ñàkk zircon boobu nag ñi koy exploité australiens yi ñu jógee ñu tuddoon MDL mineral deposit limit ñooñu bañ ñëwee Sénégal or moo leen fi indiwoon bañ demee Sabodala jël fa lañ fay jël ba doyal ci lañ leen indi fii jox leen jox leen euh, mine bi nekk fii léegi Sénégal mooy troisième pays exportateur de zircon ak ak euh, producteur ak ak mine bi ñu gis nii daanaka ñaari réew ñoo leen jiitu ci àdduna bi defe naa Australie lay doon ak Afrique du Sud bu du loolu Brésil ndax moom dafa raar ñi ko am dañoo bariwul ndax dañ koy soxla ci ci wàll yi bari daal dañ koy soxla ñoom ci seen bopp boo demee seen site nee nañ at mu jot dañ produir cent mille tonnes ci matière première bi muy zircon bi cent mille tonnes yooyu boo xoolee prix bi day varier waaye tonne bi njëg gi xaw a gën a baax gerte tuuti mille cinq cent dollars la tonne. benn tonne bu nekk mën ngaa def multiplication boo bëggee xam ñaata la yamul ci zircon rek am na élément bu ñu naan rutile am na sen am na ilménite yooyu yëpp produit dérivés yoo xam ne buñ beesee suuf si ba pare day génn ci ci foofu dañ ko fay kii li tax nag muy muy produit bu jar dañ ko soxla ci lu bari ndaxte loo ko def lu mel ne xeetu weñ yi yeeg tournevis yeeg yooyu yëpp da leen di dëgëral dañ ko ci utiliser pour di ko di ko di ko ko jaxasee di ko ci tay pour mu gën koo dëgëral dinañ ko def itam ci céramique dinañ ko def ci sanitaire dinañ ko def ci verre dinañ ko def ci euh, utiliser ci comme bu ñuy defar avion yeeg fusée yeeg yooyu yëpp dañ ko ci jëfandikoo ba ci làmp yeeg yooyu yëpp fi muy dem dafa bari moo tax moo tax daanaka du lamb luñ ci produit mu jar ñun tamit foofu yi ñu def nañ daan nañ daan def lañ def rek 10 pour cent lañ jël jox leen 90 pour cent ñoom ñu bokk kopp ay français yu ñuy wax Eramé ak ay norvégien yu ñuy wax tisir ñoom ñett ñoom ñoo ko bokk dégguma ci ab malien wala ab ivoirien loolu lañ fi am ci euh, zircon bi léegi nag yooyu yëpp boo ko boolee am na wàllu xam naa fer beeg euh, wurus bi ak weñ geeg yooyu damay bàyyi sëñ Abdou Karim mën naa moom dana ci gën a kii tuuti xóotal tuuti nga xam ne kon kon ressources yaa ngi fi ndox maa ngi fi macha allah suuf si tàlli ñaay nooy nepp neex a liggéey lool <laughs> neex a baye kon defe naa bu fekkoon ne fexe nañ ba nit ñi am lu mel ne ay forage ak ay château d'eau di ci mën a liggéey ci noor bi ñu def fii ay xeetu gàncax yoo xam ne ak njëmbat yoo xam ne dana mën a saxal ak développer réew mi bu ñu xoolee réew mel ne Côte d'Ivoire fukki at ci ginnaaw rek ci lañ tàmbalee jëmbat darkase te fi ne waa Côte ndaamaraas li ñuy jaay ci addu àdduna bi Côte d'Ivoire ñooy jaay 20 pour cent yi un cinquième bi te defe naa Sénégal moom xaw ma ban garab a fi nangul waaye darkase moom defe naa xam na fee nangu xanaa niim niim moo ko fi gën a nangu bi ma xoolee lii lépp dafa am euh, ku ma doon liir kii yoom biographie Malcolm Malcolm X am na ñu ko dégg ci yéen mën naa Malcolm X kooku noir américain la woon boo xam ne mu ngi tuddoon Malcolm Little la sant X bi li ko ci indi nee moom ay santu maamam lital sant tubaab la santul lital daa soppi santam def ko x dafa tuuboon dugg ci lislaam waaye bi mu duggee ci lislaam ñi mu njëkkoon a dajal diine juñ ko woon daal di woon loolu bi mu demee ba aj màkk nag ba dellusiwaat amerig ci la daal di dellusiwaat ci lislaam nag daa di gën a xóotal gëstoom ci diine waaye tegu ci dara ñu faat ko waaye da doon ku am xel ndax moom guddul fan fanweeri at ak ak juróom-ñeent la dund amul ñeent fukki ci kaw suuf ak lim fi dugal ci ay nit ci diine ak lim fi def macha allah yàlla na ko ko yàlla fay yàlla ko yàlla Malcolm X moomu dafa ñëwoon Ghana 1964 bi mu ñëwee nee na ma fekk fi ay tubaab yu bari nee ma gis tubaab yi baax ci africains yi lool ñii ngay ree ñi ngi waxtaan mel leen ah yéen de xanaa bëgg ngeen ñii ñu ne waaw ñun koy ñii moom bëgg nañu leen lool mu leen man de Amérique laa jóge waaye dafa mel ne seeni moroom laa fa bàyyi te xaw nañoo soxor ci ñun lool lool loolu daal defe naa xanaa da ngeen ni africain yi ngeen wan seen bëñ yee que siiñ li ñor seen suuf si ngeen soxla waaye soxla waaye jëmmi africain yi yitteeluñ leen boo gisee ku mel ne Kadhafi looloo tax ñu boom ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Saddam ci la bokk li tax ñu boom ko ak ñeneen ñu baree bari ñoo xam ne li ñor ci suuf si buñ ci mënta jot àgg sa kaw léegi nag ah comme li wolof naa fu laay jaay daqaar rek. nañ fexe jëm ko téel suñu bopp man daal li ma ciy digle mooy bu mënoon nekk buñ ko mënoon ñii fi nekk ñu ne leen ni ngeen ko négocier baaxul président xalimaam la yor mën naa signer décret présidentiel mën naa changer contrat yi mën naa renouveler contrat yi mën naa nationaliser loolu lépp ngi waaye nag bu fekkee ne nit ñi bu président defee day mel ne mbir mi dafa leen a xaw a neex wala naqariwu leen a ah, xam naa moom danaa ñii koy 10 pour cent yeeg 5 yi baax na ci ñoom nañ leen bàyyi fi nekk rek moo tax campagne ma politique ma waaye nañ seet ki nga xam ne yaakaar nañ ne bu fi ñëwee ci réew mi dana fi téye wala dana jéem a bu mënta téye sax mu jéem a téye wala jéem a yokk li fi nekk buñ mënee fexe ba ku mel noonu incha allah jot ci réew mi dana ci baax lool. loolu rek laa fi amoon ma ne naa ko séddoog yéen ci gàttal kii beneen eh, téere bi ma indi woon ki ko bind ab coréen la waaye moom ci li muy wax mooy protectionnisme ci affaire économique ndaxte réew yu mag yi li ci ëpp li ñu tuddee réew yu mag yi mag ci matériel ak loolu ñoom bare la ñoo doon développé dañoo protéger seen économie masalan ku mel ne Nokia ca Suède Nokia ñoom ba ñuy ba ñuy doog a taxawal seen compagnie bi amuñu woon doole ama ñoo am ay compétition américain ak yooyu nekk waaye seen gouvernement dañ leen a protéger bañ taxaw ñu doog leen bàyyi ak ñeneen ñi. Toyota mi doon defar oto yi ci Japon ba mu njëkkee defar oto tubaab bi dañ ko doon tooñ ne Solex la Solex xeetu Jakarta yooyu la deux roues Toyota ñu ne Solex la bu am deux bu am bu am rajo noonu lañ ko tuddee woon tuddee wuñ ko woon oto Toyota di dem di macha allah defe naa ñoo ëpp li ñuy jaay oto ci àdduna bi ndax dañoo tàmbalee fenn wàññi boo gis benn lay tàmbalee Samsung denrée alimentaire lañ daan jaay ay gerteeg ay fruits banaanaak loolu lañ doon jaay di dem seen gouvernement di leen jàppale bañ commencé monte ay télé ak i rajo di dem bay defar ay microprocesseur ci ordinateur di dem ba léegi ñoom ñooy première compagnie euh, téléphone ci àdduna bi waaye ñun dafa mel ne jàppale suñuy liggéeykat. ñi nga xam ne dañ fay cosaanoo dafa mel ne daal bokkul ci suñu mbir li ñu neex mooy li ñu naan ay partenaires stratégiques ay coopérants wala ñu naan banque mondiale nee na FMI nee na ñooñu ñëpp sànq rek lañ ñu bëgg a def pepp mi ñuy jox ak ngir gën ñu mën a teel a bu tabaski ñëwee wala dara ñu kii ñu rek jaar ak fi ñuy jaar ak xar yi. jësal ñoom bu ñuy defar jësal bi dañ naan qualité africaine lañ ko tuddee nee nañ Afrique moom bëgguñu lu baax lu tax loolu gis ngeen kii bi saxaar si ni mu ñuulee saxaar si ni wane pollution bi dakaar bokk na ci ville yi gën a pollué ci àdduna bi dakaar ku fa ku dem dakaar moom xam na li may wax jarul sax dem Dakar ndax saa yoo duggee day mel ne dafa xiin te loolu smog moo koy def mooy saxaar si tag noonu ci air bi usines yi di ko génne ak oto yu bari yi oto bu màgget dana ko waral waaye diesel moo ëpp li mu koy li mu koy def ci ci ci suñu problème te diesel bi dafa am sulfure bi ci nekk taux boobu. dafa élevé deux cent fois cardiovasculaire maladie respiratoire lépp luy noyyi asma tamit lu bari dana ko jox xale yi ak mag it dana leen ko jox ndax kii boobu saxaar si ñuy yi te ñuy nee nañ loolu buñ ci dugg ñun africain yi fii ak fukki at ak ñaar 2030 bu fi àdduna bi tukki ci diggante bi trente mille africains dinañ ci dee dinañ ci faatu diggante huit huit pays lañ wax huit Sénégal Dakar ci la bokk Sénégal la comme Côte d'Ivoire Bénin Togo. xeet yooyu Nigéria trente mille personnes nee nañ buñ buñ buñ bu ñu wàññiwul kii bi bañ ko waxee am na réew yoo xam dañ fi taxaw fi saa si lu mel na Ghana ak ñoom dañoo jëlee ndaxte dañ ne kii bu nekk pétrole bi li ci war a nekk ci ci sulfure dafa war a nekk bu dee Europe dañ naan dix parts per million bu ñu nee parts per million mooy boo jëloon benn litre ndox nga def ko ay grammes day nekk milligramme nga def ko ay milligrammes kon da naan 10 milligrammes moo ci nekk ci ci sulfure boobu ñun nag bu dee Afrique comme Sénégal ñoo ci gën a kawalee 10 000 lañ wax ñoom dañoo ñëw ba ci fii bi ñuy def étude bi dañoo ñëw ba ba Sénégal ak dëkk yi yëpp dem ci station yi jënd essence kaste ko yóbbu ko testé waat ko ci ay laboratoire pour am ay résultat yu wër indiwaat ko fii. Assemblée nationale wala président buñ ci bëggee tey lii lii jeex mu jóge fi ndaxte nar na fee faat ay bakkan te loo xam ne lees mën a saafara ci lu gaaw te kenn jéemul ci dara wala ñu ciy wax dara kon ah, yàlla nañu yàlla dimbali taxawuñu bañ mën a jariñoo li fi nekk te bañ a loru walla lore eh, insha allah jërëjëf loolu laa ne woon rek waaw si laa ne woon rek waxtaane kon eh, lu ci kii rek ngeen xam ne ndongo daara bu doon jéem a kii rek incha allah allahumma salli ala sayyidina muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين إن الدين عند الله الإسلام maa ngi nuyu ñëpp di rafetlu waxtaan bi naa ne waxtaan Sëriñ Abdou Khoudoss bi am na solo ñu koy tënkaat tuuti rek ba noppi am duñ ci yokk ngir conclusion bi euh, ndax fi mu tàmbalee wax mooy indi naxaatekat yu mag yi nekk ci àdduna bi ak li ñuy naxe ak contrat yi ñuy signéloo yi ba ñuy taxaw ci kanamu askan wi di leen wax naan leen lii mooy li ci suñu njariñ bëgg leen fay am loo indi woon exemple John Perkins nga xam ne moo bind Confessions of an Economic Hitman bu wax ci dëkk yu bari ko Amérique yabaloon nga xam ne duñ ko yabal directement waaye dañ koy liggéeyloo ci société boo xam ne dañ naan fa lay defee consultance nga xam ne su problème amee dañ naan du gouvernement Amérique waaye nag euh, fu bari mu jaar fa dem ba loolu diis ci euh, bopp beeg xelam mu nett li lañ ko doon def loo ak nañ doon dugalee dëkk yi ci bor ak euh, bor yeen leen doon dugal dañ leen gëm gëm leen lu baax la te te seen musiba rek la woon ndax bor ñëpp xam nañ lu muy def ci nit ak su ko nit yenoo ba àttanu ko ñu ko mën a yàqale ci diineem ci gëm-gëmam ci lépp lu mu mënti doon xam nañ ni suñ borom wax ci alxuraan ma yàqullahu ribaawe bi saddaxaat laahu laa yuhibbu kulla kaafirin ak yeneen yëpp li ñu wax ci riba ak luy nduroog bor ak lu nduroog waaw ñu ci jugee yi jaar ci li nga xamante ne li ci ëpp ci ressources yi senegal muy pétrole bi ci wax am na solo koom bi ci tudd bëri na waaw nga xam ne loolu yépp lu am solo ak ndox mi mujjee ci zircon bi waaye liñ ci tee li ci gën a yéeme mooy ngir fàttali askan wi ne leen li ñu am suñu dëkk na mu toll uh, rëy na lool ba soo koy jëm a tekki ci ay chiffres daanaka ñenn ñi sax dañu naan loolu mënta ne waaw fekk ne li gën a jafe lañu am ndax mooy koom ndax ñu jàng finance man def na comptabilité de finance de finance islamique am naa ci spécialisation waaye uh, finance li ñuy def mooy day fekk ku am koom bëgg koo jariñoo amul kàttanu jariñoo ko finance ñëw ne ko xool ñaata nga soxla ma jox la ko nga liggéey la nga bëgg a liggéey kon ñun li gën a jafe lañ am muy li ñuy wax vraie richesse moom lañu am Sénégal muy ci oor bi muy ci feer bi muy ci pétrole bi muy ci phosphate bi muy ci loo mënti jël ci loo xam ne ay milliers de milliards de dollars la waaw soo ko boolee donc ñàkkuñu maa jëlale sax richesse bi ñu am ci diine ndax diine mooy lépp waaw diine bi ñu am diine bi suñu boroom tànn mu tàmbalee ci yenent yàlla aadama jaar ci yeneen yenent yàlla ibrahima jaar ci yenent yàlla muusa daawuda suleymaan isa ba egsi ci suñu sang sallallahu alayhi nga xam ne ñooñu ñëpp ay jullit lañu woon lislaam boobu nag dafa matale lépp boole jiit gi mu doon loo xam ne day doon ci alal ji doon ci koom gi ba pare diina galal ko nag ci suuf ndax suñu xoolee li ci ëpp solo mooy dëkk yi nga gis ci àdduna bi yëpp ñu taxaw niñ bëgg a taxawee muy Arabie sawdit muy ay Malaisie muy ay Abu Dhabi ak yeneen dëkk yu bari dañoo jël lañu moom ñu teel ko seen bopp di ko jariñ ndax tey soo demee fu mel ne Abu Dhabi am na société bi ñuy wax ADNOC mooy societé pétrole bi bu yàggul dañoo jox 10 pour cent waa BP bi nga xam ne ñëw nañ Sénégal ñu jox leen lu ëpp ci suñu pétrole bi ñun ñu téye 10 pour cent ñoom dañoo téye la ca ëpp jox leen 10 pour cent tubaab yi kontaan ndax fulla gu ñu am waaw ñi fi nekk da ngay dégg chaque fois ñu wax ne euh, mënuñu lii wala amuñu ko waaye bari na sénégalais yoo xam ne tey ñi ngi Amérique. ñii ña nga France ñi ñu ngi feneen ñi ñu ngi ci biir réew mi te am nañ xam-xam boobu su dee société financières yi gën a mag ci àdduna bi muy JP Morgan muy Bank of America muy muy muy société boo xalaat rek banque islamique de développement am na ay sénégalais yu fa nekk yoo xam ne am nañ possibilité su état soxla woon tey xaalis soxlawul lu ñuy dem club de Paris soxlawul ñuy nekk ci ay médias di wax mën nañ leen di dijjanti lu ñu soxla ci ay milliards de dollars parce que crédibilité bu état Sénégal moo toll foofu. tey soo demee fu mel ne Bahreïn wala Turquie dëkk yooyu yëpp ngeen di dégg su dee ci ay notation financière Sénégal moo leen ko gën le fuuf ndax ñoom li ñuy wax notation jënk mooy bu gën a suufee la am te Sénégal am na 3B plus ci gën a kawe la am. may joxe benn exemple rek ndax 2007 dafa fekkoon may liggéey ci ci fer. boobu dama daa jënd ay bateau ay tracteur am société ñi ma koy daggal suñu ko daggee ñu def ci conteneur contrat yi ma doon am France wala Inde ah, wala yeneen dëkku Asie yi ñu ko fay yóbbu booba am ku ñuy wax Lakshmi Mittal mu demoon ba alalam toll ci lu mat 17 milliards de dollars nit ñi àdduna bi yëpp di ko coow mu ñëw Sénégal 2007 signé contrat état Sénégal ci suñu fer bi nekk ci Falémé nga xam ne beneen ressource la mën nañ cee defar raay mën nañ cee defar bateau mën nañ cee defar oto mën nañ cee defar lépp lu jëm ci Nurweyn ci Sénégal ak fudul Sénégal mu des lu bëri ndax booba réserve yi ñu prouvé en 2007 te mi ngi fi ba tey heureusement kenn laalu ko entre 750 millions ak 800 millions de tonne la booba bi ma koy xayma su doon ci huit cent millions de tonnes boobu fer à béton mi ngi doon jar cinq cent mille ba ma ko calculer dikke woon na quatre cent mille milliards de francs CFA su doon exploité nañ ko quatre cent mille milliards de francs CFA waaw te doon nañ wax naan mën na yegg ba un milliard de ton ki koy exploité nag dina am investissement yi mu def na tabax usine dana euh, tabax port booba moom mu ne dina dugal deux milliards de dollars ci économie wu Sénégal hmm. heureusement li yàlla def mu metti ma lool ndax booba xam naa potentiel bi ñu am ak li ñu ko ko joxee ni mu ñàkkee fayda ak ni mu ñu naroon a sacrifier la suñu économie am indien bu may waxtaanal koo xam ne dama ko doon jaay fer ma ne ko maa lay xamal ne day fer bi incha allah métal du ko exploiter doomu Sénégal ñoo koy jariñoo mu may ree ndax booba waa ji ñëw na moom mu gis ko kooko dig ko ci sax ne ko su ma ko commencé exploité dinaa am moo la ci jox ci ay marché ba mu commencé gis boppam moom comme milliardaire donc pour moom man damay gént ma dogg ci ñaan suñu borom li yàlla di def rek bañ ci tegee weer prix fer bi commencé daanu mu daanoo daanu ba waaja su ko exploité woon muy métal day perte mu mujj génn ci ba état porte porté ko plainte biñ ko porté plainte dem tribunal Londres ñu koy topp di ko topp ak gouvernement lay wàdd ba ñu tolloon ci niveau dédommagement ñu waroon évaluer ne ñaata la ñu war a fay Sénégal parce que waa ji moo ñëw jël engagement te mënu ko respecter ñuy wax ay waxi cinq milliards dollars yu mu war a jox Sénégal bon man nag politique gu politique lu ma mais malheureusement ñi fi nekk négocier nañ daal ba soixante quinze milliards lañ mujj accepté ci waa ji ne moom lañ jël xaw ma nuñ ko defee ñoo xam. waaye li ci am solo mooy euh, yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi ndax li fi nekk ci alal su fekkee am nañu fulla ndax jiit dafa war a am audace audace mooy lan li ma moom maak moom ñëpp xam nañ lislaam àtteem ci ressources yi lii jëm ci petrol lii jëm ci ndox lii jëm ci suuf lislaam li mu àtte mooy peuple bi ñoo ko moom ñëpp a ko bokk kenn waru cee jël naan dama ci am 10 pour cent pour jox étranger 90 pour cent am na sénégalais yu fi toog am nañ ay relation am nañu xam-xam am nañu mën-mën pour mën a conseiller état bi ñu góor-góorlu te suñu alal desal ko fi ndax dara gënul ñàkk fayda nit ñëpp di gàddaay di génn di dem ci àll bi di def ay liggéeyu ñàkk fayda lu tax parce que defe nañ ne suñu réew dafa ñàkk te réew yooyu ñuy gàddaay di dem ñooñu ñooy ñëwaat jël suñu alal suñ ko jëlee ñu ne leen amul leen benn réserve ci loo leen ci mën a génnee ñu jëlaat quatre-vingt-dix pour cent alal jot di ko génnee di ko jox seen doomi réew ñun ñu dellu foofu di fa nekk ay jàmm. léegi li may conclure ci li ci mujj mooy or bi lu mel ne or bi miinu saba dollar rek nga xam ne. sénégalais moo ko doon exploité avant ku sant aan ñu nangu ko ci moom jox ko tubaab yi tubaab yi tey ñu jox zircon bi muy MDL 2009 lañ ko commencé exploité réserve yi ñu wax ne moo nekk foofu mat na 1 million 700 mille once or once bu nekk mooy 28 grammes tey jii bu nekk mu ngi jar tey ci marché bi. mille deux cent soixante sept dollars par once donc ay milliards et milliare et te benn périmètre rek la ci Sénégal tey jii ñooña dañoo ñëw bi ñuy def seen business plan nga xam ne sooy dugg ci projet yu mel nii dangay def étude de projet moom la ñuy wax business plan pour xool liñ la jox nan la toll ak la ko war a liggéey soo xoolee lam la nar a dikkee nga xool lan ca nar a am su ëppee lam la nar a dikkee nga doog cee dugg. donc ba ñu defee loolu ñoom dañ ne woon li ñuy wax délai de récupération ci juróom-benn at la ñuy jotaat liñ ci nar a dugal waaye bañ dawalee at ak genn wàll yàlla def prix or bi yéeg ñoom lañ ci dugaloon yépp ñu jotaat ko bañ doyalee ci xaalis dañoo mujj jël beneen groupe canadien boo xam ne ancien premier ministre bu Québec Jean Charest moo ko jiite ñu jaay leen ko changé tur bi tuddee ko Teranga Gold au lieu de Sabodala Gold ñoom ñu dem ci zircon bi. ñooñu ñëpp nag di fi ñëw di di exploiter ñu naan leen investisseur amuñu xaalis parce que ni ñuy def mooy finance la ñuy utiliser dañuy dem fu mel ne Toronto parce que ñaari sociétés yi may wax yëpp bourse Toronto lañ dem bourse liggéeyam mooy lan da ngay ñëw am sa projet Sénégal mooy def garantie souveraine bind ne garantie état maa jox diw ressource tel am na temps ci ressource suñ ko évaluer ci marché bi lii la ci ay dollars kooku su ñëwee kat ne man dama bëgg ñu jox ma xaalis. am na ñoo xam ne su leen neexee ñu ne dañuy leb ñeneen ñi dañ naan damay émettre ay action action képp ku nga xam ne jënd nga yow léegi da ngaa bokk nekk actionnaire ci ci société boobu parce que d'habitude ni ñuy lever ay fonds ci marché boursier bi ñaari façon la mooy leb wala nga nekk actionnaire donc ñoom foofu la ñuy jëlee xaalis boobu dugalaat ko suñu réew ñu naan dañ ko investir te su fekkee loolu dong la état bi mën na jël responsabilité dem jël ay sénégalais wala ay tubaab yu ko mën a liggéey fay leen salaire alal di des ci réew mi ñu lever ay fonds ci marché yooyu wala ci finance islamique bi bëri na ñoo xam ne fii mën nañ ko mel na suñu Lamine Mbacke bu maam Thierno bëri na Zakila Sow banque islamique développement bëri na voilà bëri na ñu ko fi mën su fekkee dañuy jéggaani réew mi bëri na ci réew arab yi fonds yoo xam ne li ñuy wër mooy mën a am investissement yi mel noonu mën cee am dara ñu def ko moo xam ijaara la moo xam musharaka moo xam lu mu mën ci doon loolu rek lañ amoon ci li ñuy wax na su fekkee am na ay question xëy na sëriñ Abdou mu jël ko wala <laughs> waaw wala lu ma ci am su fekkee moom dañuy laaj ci pétrole bi wala <laughs> zircon bi ñu jox ko ko <laughs> xam naa muy gën a kii <laughs> jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf ngeen bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wi di leen ziar di leen balu ak di leen balaax tey ñaanal sunu kilifay diine yi sunu borom yàggal leen fi loolu te ànd ko wér di ñaan yàlla mu nangu suñuy jaamu yàlla te jégal ñu suñuy bakkaar te fulal ñu suñuy tiyaaba te laqal ñu ko fi yàq yëgul sëriñ bi sëriñ Abdou Khoudous ñu lay sant bu baax ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman waxtaan wi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njot ndax laaj yi firndeel na ni ñu ngi doon teewlu waxtaan wi te ñu ngi koy bàyyi xel yaag sëriñ Abdul Karim ngeen bokk ci dëkk bi dëkk ci waaye ànd ak loolu lépp waxtaan wi liñ ci doon séentu ngeen indil ñu ci lu kawee kawe kawe njott yal na yàlla yàggal leen te wéral leen ci barkeb seriñ Touba mbokk bi day laaj mu ni jant bi nan lan ko mën a jariñoo jant bi jant bi <laughs> asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa jërëjëf oustaz ci laaj bi jant bi moom defe naa niñ ko mën a jariñoo bari na waaye buñ li njëkk a ñëw suñu xel fi mu ne jamono yi mooy énergie solaire comme énergie renouvelable ñëwut waaw comme lu mel ne xeetu énergie renouvelable lu mel ne daaru moxti gi masalan mën nañ fee def énergie solaire boo xam ne fi mu ne duñ soxla Senelec buñ ko fi installé woon def ko fi nit ñi di fay ku ne yor sa carte nga xam ne buñ doon fay junni comme ni ñuy defee ndox mi ñaar téeméer mën nañoo def buntu kër gu ne junni wala ñi nga xam ne ñoo ëpp ay appareil ñu gën leen a yokkal tuuti nga xam ne boobaa lépp mën nañ koo numériser xaalis bi ñu ciy jëlee ñu jëlaat ko di ko def ci dëkk bi defaat ci yeneen njariñ lu mel ne def fi ay pavage ak lampe ak yi ñu fi bëgg a def yépp nga xam ne am na dëkk boo xam ne Norvège ñoom noonu lañ def dëkk ba li koy doxal yépp ay ay xandaal la éolienne ñooy taataan ngelaw li soppi ko électricité dëkk waa dëkk ba di ko jariñoo ba pare ñoo am autonomie comme coupure yeeg yooyu dafa coupure courant yeeg yooyu bari na kon euh, man li ma gën a gis ci jant bi daal mooy euh, njariñ bi nga xam ne mën nañu ko jariñ mooy ñu euh, def dëkk bi énergie solaire Afrique li fi nekk ci jant macha allah mën naa alimenter àdduna bi yëpp ndaxte yaatu na te tàng na lool alhamdulilah. jërëjëf mbokk mi mu ni fer ndax am na fii ci Sénégal. fer. sëñ Abdou Karim tudd na ko léegi nee nañ am nañu réserve huit cent millions de tonnes am na fu ma gisee ñu ne sept cent cinquante millions de tonnes acier weñ ñun dara waruñu ko importe ba ci xattaa ba ci lekk gi ñuy lekk sax Sénégal suuf Sénégal macha allah dafa naat ndox mu bari bay pompiteer soxlawul indi ay indien ñu ñuy bayal pompiteer Sénégalais yi mën nañoo bay pompiteer ba ñu am autonomie muy sobleeg leneen ak leneen. ceeb kazalika bato ceeb bu deqee Thaïlande di ñëw ba fii ngir di ñu ngir di ñu ravitailler di ñu jaay ceeb loolu mën nañoo ak rendement yi ñu fi am liñ fi soxla ci ceeb lépp ñu bay ko fi ndax Afrique lu ëpp ñetti junniy at mi ngi nii ñuy bay ceeb waaye léegi histoire bu bees bi bi fi euh, tubaab yi ñëwee lu bari dañ koo bindaat ak far ma nga xam ne day mel ne histoire bu ki dem la commencé waaye boo xoolee site archéologique yeeg yenn téere yu yàgg yi di nga xam loolu yàgg na fer bi macha allah bari na fi mën nañ ci defar acier mën nañ cee defar produit yi nga xam ne yëpp dañ koy dérivé ci fer fii mu créé fi ay kii emploi loolu fàtte naa ci dugg sànq ci waxtaan bi biñ doon wax ci wàllu pétrole bi ndaxte loolu ñu doon wax yëpp fi mu ne bu ñu ko génnee Europe lañ koy raffiné ji wala feneen. bu ñu ko téewoon fii ci réew mi raffiné ko fi kon Suisse yooyu di ñu jaay ay euh, Suisse yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy indil gasoil bu salté bi duñu ko mën ñooy jël suñu pétrole euh, raffiné ko suñu bopp seggal ko suñu bopp gasoil yomb fi lool maa ngi lay wax léegi ne la Venezuela litre gasoil dërëm la fay jar dërëm. dërëm Venezuela Libye Kadhafi noonu la leen defoon mu yomb ba jéggi dayoo ku mel ne Arabie noonu Nigéria nag ak yooyu ba léegi ñoom am nañ pétrole waaye ak ay Angola. ñoom dëkk ba demeewul noonu ndaxte dañoo jël tuuti bàyyee tubaab yi lépp ñun nag nañ fexe téye di transformer yokk emploi yi yokk valeur ajoutée bi ndaxte produit boo ko jëlee soppandi ko macha allah ku mel ni ay Cheikh Ahmad Badawi ak ndox mi muy def yàlla na ko ci yàlla jàppale tey xay nu ngeen waroon a teg sax <laughs> jàppale ko ci consommer Sénégal ak ah, benn minute mën daal consommer sénégalais daal transformer sénégalais lépp fii ci réew mi buñ kiiwee suñuy dëkk jox suñuy dëkkandoo ñi ñu gën a jege. ku li gën a jege daal gën a yay bay sa wewu tàng bismillah jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ne ndax jamaa am na ci Sénégal jamaa wax nañ ne am nañ fi am na fi am na fi ay traces la ñu wax gëm naa ne ñàkkuñu ko waaye nag dese na maa leer waaye nee nañ am na fi ndaxte fii boo seetee senegal mooy gine rek te gine macha allah bari na fi ak i Mali fi ne Niger la fa nekk ci uranium moo tax fi ne tubaab bi duñu leen may jàmm Mali gii ngeen di dégg ak coowul ay nangam ay terrorisme ak yooyu yëpp fu ressources yi nekk dañuy indi ay lay pour indi fa ay militaire ak ay armes mën faa toog am fa ay base pour mën a jariñoo ressources yi mooy lay yi ñuy wax yëpp rek moo tax nag nañ waxtaan ku baax ñu ñaan ay ONG ak ay nangam organisation nangam ak ay nangam ak i nangam bari na ci ñoo xam ne li ñuy wax lépp lépp lépp ngir mën nañoo jariñoo rek la waaw bismillah mbokk mi nee na yi ñuy gis Euh, ndax amal nañu ay njariñ biddiw yi ndax amal nañu njariñ xam nga astronomie dañuy wax nee nañ biddiw yi biddiw yi ñooy ñooy ñun awalam yara alladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy univers bi bi muy tàmbali ci njëlbeen nga dafa defoon tàcc suñu borom tàyyi ko léegi loolu big bang bi ñuy wax noonu théorie bi ca njëlbeen ga kon loolu mooy law di law biddiw yi bi ñu formé woo dañ ne ñun ni ñu formé boo xoolee éléments yi ci biddiw yi mooy éléments yi ci nit moo tax américains yi ñenn ñaan we are the stars uh, the stuff stars are made of ñun biddiw yeeg ñun lañu lañ mooñandoo rek ndox maa maag galaas gaag pënd baag ci noonu la univers bi màgg ba nga am lu mel ne système galactique yi galaxie yi planètes yi lu mel ne planète euh, système solaire suñu jant bi juddoo ci di biddiw jant bi biddiw la li muy produire ci énergie kenn xamul na mu toll leer gi bu fa deqee wut si suuf 8 minutes 19 secondes mu agsi 300 000 kilomètres secondes lay daw waaye biddiw yi boo xoolee li suñ borom wax wa najmi ida hawa nga dem walaqad zayyana sama dañ ko taaral asamaan ngir nga di ko xool li nazirin xam nga loolu rek bu doon loolu rek mu doy ak euh, sant biñ ciy def ñu ko ci ki ñu koy wax surtout Ali Imran <laughs> waaw am kon biddi bi moom bu doon bu doon li ci li ci liñ ci diggee ne jullit da ko war a xool di ci xalaat soriwaay bi nga xam ne yenn ay année lumière la ndaxte leer mi ngi trois cent kilomètres trois cent mille kilomètres secondes yooyu muy daw bu déqee jugee jugee fenn yenn planètes yi ñun leer gi bala bala fee ñëw dana def ñeenti at. yenn biddiw yi bala fee ñëw leer gi daan def junni at yenn yi ay millions at yenn yi ay milliards at yenn yi da ngay dem ba fa univers bi commencé woon ñenn ñi ne treize milliards wala quatorze milliards d'années suñu jant bi nag di suñu biddiw bi nga xam moo ñu gën a moo ñu gën a jege nga xam ne mi ngi nekk à cent cinquante millions de kilomètres la ñu soree foofu moom euh, leer gi bu fa deqee du yàgg tuuti mu agsi suñ kaw waaye bala ngaa gisaat beneen biddiw da ngay daw quatre virgule deux années lumière quatre virgule deux année lumière nag benn année lumière dix mille milliards de kilomètres la la ci leer di daw ci at moo tax ñu naan ko année lumière kon biddiw yi defe naa jullit waaw mën na cee xalaat lu bari mën na cee jariñoo jant bi nee naa liñ ciy jariñ jant bi biddiw la moom dafa bokk ci biddiw yi gën a mag ci biddiw yi biddiw yi nag bu demee ba day day day comme lépp rek day juddu màgg dem ba kii ba mu yàgg mu daldi faatu bu faatoo nag bu dee yenn biddiw yu ndaw yi. dañuy nekk ay li naan ay nen blanche ay kii yu ndaw yenn yi dañuy dem ba nekk li ñu naan trou noir wala wala black hole nga xam ne leer sax day am doole ba leer sax mënta rëcc eh, biddiw boobu bu deewee yenn biddiw yi noonu la ñuy suñu borom nag saa yu namee tukkal àdduna bi nag moom macha allah <laughs> boobaa moom jant beeg biddiw yeeg lépp jaxasoo yàlla ñu fekk waaw bismillah jërëjëf xam naa moom la wolof di wax ni fa biddiw dina di leer bu fa weer ne jombul dee su ko gis zircon. Ah. mu ne lan lañ ci mën a defar. zircon lu ci bari duñ ko defaree waaye dañ koy dolli ci produit yi lu mel ne day dëgëral wax naa ko sànq lu mel ne euh, aviation aéro aérospace comme ni ñuy defare ay fusées yi verre ak li ñuy defaree ay pièces yi loolu yëpp dañ ko ciy tey moo tax bu ñuy defar ay pi euh, lu mel ne ay xeetu weñ ak i ak céramique yi ak euh, sanitaire yeeg dañ ko ciy mooñaale mu gën koo dëgëral. moo tax ñu koy moo tax ñu koy jaay moo tax du lamb te dafa raar ci àdduna bi lool ne comme ni ma ko waxee ñaar ba ñeent ba juróomi réew ñoo ko am ci ci quantité bu tax ñuy wax Sénégal ñooy troisième ci àdduna bi. mbokk mi mu nii lan mooy suñu taxawaay ci suñu njiiti réew yi nga xamante ni lii nga wax lépp ànd ak loolu ñoom ñu dégg ko te doxaliwul loolu kon te nun nu bokk ci réew yi nga xam ne noo gën a naat lan moo ci sunu warugar ñun suñu taxawaay. man daal defe naa sunu wargar mooy fulla jom. bu fi kenn ñëwee tàllal loxoom ne ñaan leen ma ngeen ne ko ci lan bu nee dama bëgg faluwaat ngeen ne ko ah noo def ak sunu nangam beeg nangam mbaa da ñu ci jox lu xaw a kii bu nee waaw ngeen ñaanal ko mu faluwaat bu nee déet ngeen ne ko ah te ñoo jéem a seet koo xam ne moom bu ñëwee dana gën a yéene waa réew mi li fi nekk mën daal defe naa daal nit ñi war nañoo jël seen responsable ndaxte gouvernement mayul kenn dara. ñun ñooy gouvernement alal réew mi ñoo ko moom l'impôt ñoo koy fay boo jëndee ndox boo jëndee loo mën a jënd suukar 18 pour cent yi dugg na ci keesu état bu yàgg conteneur bu dugg 18 pour cent dugg na xaalis saa yu weccee ko taxe imposé nañ la ko pétrole tam bokk na ci loo xam ne dañ koy téye ndax produit la boo xam ne bu ñu ko yokkee rek yow ñu ngi nangu xaalisu kii nit ki te duñ déplacé fu ñu jub bismillah maa ngi jégalu jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni ndax phosphate am na fii ci Sénégal. bari na fi lool lool lool phosphate moom la ñuy defaree engrais boo xoolee àllum kaañ ne garab ya mel niim bu wadd saxaat nga gis saxayaay yi noonu ñu sew phosphate baa tax am na benn document bu ma liir benn tubaab bu doon bind ci commerce ak agriculture ak industrie Sénégal en mu naan ñaay yi dañoo naata naata naat ndax suuf si dafa baax ba pare am phosphate. engrais boobu nga doon jël muy engrais chimique boo xam ne day lor suuf si ndox mi di yàq nappe souterraine yi am na naturellement ca suuf sa ba pare xam nga loolu itam tooxi doona bu ñëw bu rëy ñëw na ndax zircon ba fa nekk ñaay yi dafa nekk place bu stratégique pour mbay ñu jël ko jox ko ay tubaab pour ñuy jël ñoom di exporter nga xam ne dañuy def na fi tubaab yi daan def gerte gi rek teg ci raay bi mu jëm port ñëw bu seeni dëkk jaay te loolu mën naa ñàkk ndax loolu moom du suñ defe naa ci li ci ëpp boobu man de loolu man gisaguma njariñ jërëjëf mbokk mi mu nii dafay laaj lu tax yéen borom xam-xam yi ak ñu mel ni yéen ak lii nga fi wax muy njariñ yu bëree bari ndax gisoo ni kon jot na ngeen dajaloo. ah noonu. Ah.